alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil ba fi kitaabil i'tikaaf kon ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna ñu ngi woon ci téere bu bees bi gisoon nañ mbambastal ci wàllu lu jëm ci wàllu i'tikaaf ay yenn masala yoo xam ne Euh, day concerner euh, loolee muy wàllu intikaaf lenn lañu fàtte woon mooy dalilu ñi nga xam ne muy shafi'iyya yi ak li gën a siiw ci mazhabu hanabila yi rahmatullah alayhi masala bi doon wax ne intikaaf obligé waa ji woor waaw mooy koor bu ci charte c'est pas que kenn manula i'tikaf lu dul ko woor waxoon nañ la loolu moo gën dëgër te bokk na li ko doon wane hadith Seydina Umar ibn al nekk sahih bi ne yeneen saa salaam man de damaa nizar daal di euh, i'tikaf laylatan fil masjidil haram fil jahiliya damaa nizaroon ci jahiliya daal di i'tikaf benn guddi ci al masjidul haram yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko awfi bi nazrik ne ko motalal sa nisaar loolu benn la beneen bi am na yeneen bi nga xam ne bi gina leer mooy hadiisu sayyidatu Aisha radiyallahu anha bi nekk ci sahihayn mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam i'tikaaf na fil ashril awwal min shawwal waaw fekk hadis boobu euh, ni mu demee sayyidatu Aisha radiyallahu anha dana yonent sallallahu alayhi dafa defaroon dafa doon i'tikaaf ñu defaral ko mbaar mi muy nekk ci biir jàkka ji lool ñu ci xam ne loolu aayut bu dee ne du lor ña ñëw waaw bu dee jàkka ji la ju xat joo xamante ne nit ki dafay nekk euh, bëgg fa i'tikaaf ba pare da bëgg faa defum mbaar loolu du sotti buy lor ñeneen ñi te bu boobaa du ko def ci kanamu jàkka ji foo xam ne nit ñi fa la ñuy taxaw day dem ca gannaaw comme ni nga xam ne yeneen saa salaam noonu na doon def ci ustuwaanatu tawba mooy photo yooyee ci jàkkaam yi bi nga xam ne moom la ñuy woowe ustuwaanatu tawba mooy photo bi tuub ba nga xam ne euh, euh, euh, Abu Lubaaba ca la yeewoon boppam ba ni ko borom bi tabaaraka wa taala di nangule tuubam radiyallahu anhu kon foofale ca gannaaw doo ñëw def ko foo xamante ne day gêner nit ñi léegi neen saa salaam bi nga xamante ne moom ci la def loolu e, am kenn ci soxnaam yi sayyidatu Aisha daal di laaj ndigal mu jox ko ci ndigal sayyidatu Hafsa laaj sayyidatu Aisha mu laajal ko ndigal mu jox ko moom itam mu def mbaaram sayyidatu Zaynab dégg ko moom daal di def mbaaram yeneen saa salaam bi mu gisee lool génn gis ñeenti mbaar muy bosam <laughs> bu sayyidatu Aisha bu sayyidatu Hafsa bu sayyidatu Zaynab radiyallahu anhu mu ne al birra <laughs> turidna <laughs> ñi yaakaar ngeen ne yiw lañ soxla wax la ñuy wax ak saxaaba yi ne woon yi ne woon ak wala yéen ñii soxna yi moo tax ah ah yéen daal al birra turidna yii ngeen def daal yàpp ngeen ne yiw ngeen ci soxla mooy concurrence googoo leen ci dugal daa mel ni après mu digle nañ bindi lépp waaw ñu dindi lépp ba ni nga xamante ne nii mooy euh, euh, Ramadan la woon ah yeneen saa salaam dafa aj mbir yi te al ashrul awaaxir la woon min Ramadan fukki fan yu mujj yi ci Ramadan nga xam ne ci la ëppoon lu mu doon intikaaf da koo far bàyyi année boobu de da koo da ko tàmbali na ko arrêté ko daal di koy def ci Shawwal voilà. fa taraka al i'tikaafa dhaalika ash-shahr thumma i'takafa ashran min shawwal ci riwaay bële boobu mooy bu imaamul Buxaari imaam Muslim an na ko ci al awwal yu njëkk yi fukk loolu te shawwal euh, euh, à vrai du surtout premier jour bi awwal yële ci riwaay bee ci yu njëkk yi la loolu xam nañ ne bés boobu du bésu woor waaw ndax ayyaamu fitrin la te yonent bari saar saam da ci doon tere ku lekk kon nag bu dee loolu la kon nag affaire bi day wane ne fukk la la la la ci la ci euh, intikaaf loolu day wane ne kon nag loolu saw mu du ci benn koor dara la nekkul li nga xamante ne euh, mooy euh, farata ci loolu voilà loolu lu ama am solo la liy wane ne kon nan lañ loolu moom mënuñu ko sartal kene koor loolu mooy li gënoo dëgër te gisoon nañ ko te mooy waxu Shafi'i yi ak li gën a siiw ci Hanabila rahmatullahi alayhim xanaa benn masala buñ fàtte woon mooy nit ki wul i'tikaaf comme koo xamante ne daa jàpp na al ashrul awaaxir mooy fukk yu mujj yi mais kañ lay dugg ci fam bi mootakafam bi fa nga xam ne fa lay i'tikaaf mooy jàkka ji kañ la fay dugg ah loolu boroom xam-xam yi dañ cee wuti almadahibul arbaa ah almadahibul arbaa muy xanafiya yi ah maalikiya yi shaafiiya yi xanaabila yi ñoom dañu ne mu ngi tàmbale fi nga xamante ne nii mooy avant juste avant timis ci la nit ki bu dee fukki fan yi la bëgg a def mooy euh, pour mu mat waaye euh, loolu ñu wax ku mel ni al imaam al awzaa'i rahmatullahi alayhi moom daa daa wax le contraire dane non non hadis bi parce que sayyidatu Aisha radiyallahu anha dane bi nga xamante ni nii euh, te lool al imaam al awzaa'i al imaam du moom kese ak al imaam Sufyaan as-Sawri rahmatullah alayhi dañ ne waaye waxtu euh, dugg ci euh, fa ngay mooy ba'da salaati subhi ginnaaw julli suba la voilà lu tax parce que sayyidatu Aisha radiyallahu anha ci hadis bii ñu nekk dane kaana mooy bu bu sahihayn bi dane kaana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ya'takifu fil ashr al-awaakhir min ramadan fa kuntu adribu lahu xibaan fa yusalli subha thumma yadxulu mu ne yonent bi alayhi salaam daa nekkoon koo xam ne dafa aada woon nekkoon sunnaam doon i'tikaaf di def retraite spirituelle boobee ci biir jàkka ji ci fukk yi nga xam ne ñooyu mujj ci weeru koor mu ne man nag dama ko doon defaral benn mbaar man Aïcha boo xam ne bu ju bu julli suba daal di ciy dugg te foofu mooy fi mu'takafam di fi nga xam ne fa lay i'tikaaf loolu moo tax imaam yii ne lii moom day wane ne waay waay waay ma lii daa leer waay ah waaw lii day wane na kon i'tikaaf mu ngi tàmbale boo jullee suba ba pare loolu la tàmbalee kon loolu wax nañ la li ko wax ñi nga xam ne loolu lañ wax eh, muy al imaamu eh, al awzaa'i na ko noon al imaamu yahya ibn sa'id non maanaam yahya ibn sa'id non non eh, kii <laughs> kii waay athawri sufyan voilà <laughs> waaw Sufyan ibn Sa'id as-Sawri waaw ibn Sa'id as-Sawri al-Kufi ñoom ñu ne lii la lii moom lii moom attends lii dafa leer quoi sauf que waa ma waa madahibul arbaa ñoom dañ ne don non loolu ak mbooloo mu bari dañ ne déedéet laata juste avant Shams lañ ci ghurubu euh, Shams jant bi di so ñu ne leen waa xalis bi nag ñu ne noono xalis bi lan la mooy guddi la ci duggoon ah waaw sauf que dafa dem ci ci la ci la amoon yéene te ci la duggoon ci ci ci ci ci nekkoon i'tikaaf ci jàkka ji waaye mooy mbaar mañ ko defal ca suba ga la fa dugg voilà waaye bon loolu moom <laughs> loolu defe naa leer quoi loolu moom mooy euh, daw zahir lu leer nañ dem ci ta'wil parce que loolu moom foog nga ta'wil lii moom ta'wil la alors que lii Sayyidatu Aisha wax daa leer euh, wallahu ta'ala a'lam léegi kon bon foog naa loolu baax na ci li nga xam ne moom boo ko yokkee ci yiñ gisoon ci mbambastal mi ci wàllu al i'tikaf léegi kon tey nag insha allah ñu war a dugg ginnaaw kitaabul i'tikaf la imaam wax mu teg ci mu indi nag benn chapitre kese la fi def muy chapitre deux cent trente-deux mu tudde ko baabu fadlil i'tikaaf mu ne baabu buntu fadli ngëneelu al i'tikaaf mooy retraite spirituelle bi nga xamante ne moom la nit ki di def e, bu nekkee ci di jaamu yàlla ci biir jàkka ji yoone mu ne baabu buntu fadli ngëneelu woon al i'tikaaf ngëneelam léegi fii ay ngëneelam lay wax waaw moo tax léegi nag yi nga xamante ne ñoo jëmoon nag ci masala yi eh, ci yu bari daal di noonu lañ koy gis ci jataay bii ñu génn voilà loolu moo tax insha allahu taala du nekk loo xamante ne nii dinañu ci yàgga yenn yàgga yi léegi kon mu commencé ko fii indiwu fi benn laay ci kanam ñetti xadiis la fi indi mu commencé ko xadiis mille deux cent mu ne an ibni umara radiyallahu anhuma annahu qaal kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya'takifu ya'takifu al-ashara al-awaakhir ya'takifu al-ashara al-awaakhir min ramadan muttafaqun alayhi kon al imaamu al xaafidu an-Nawawiyu mu indi xadis bu njëkk bi mu ne an ibni Umar mu ngi jële ci doomi Umar gi di Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu al-Adawiyu al-Makkiyu al-Madaniyu radiyallahu anhu annahu qaala neena kaana rasulullah mu ne kaana nekkoon na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama hmm? fi doon def doon i'tikaf di def retraite spirituelle dans la mosquée al ashra kañ mooy li ëppoon li mu koy def al ashra da mooy dafa saxoon doon ko def gis nañ ci riwaaya imam to Aisha hadiisam bi ñu gis léegi que ne moom da koo far ba moom daa far ba sax daal di koy mel ni ku koy fay ci shawwal ci weeru kor yi waaw voilà kon mu ne ya'takifu da doon i'tikaaf al ashra fukk al awaaxir yu mujj yi min ramadan ci weeru koor waxoon nañ lool nag li gën a taxoon moo doon ramadan mooy laylatul qadr gañ doon gën a dàkk tamit ak tamit guddi yooyu nga xam ne eh, ñi nga xam ne ñoo ne wala yaalin ashr mooy tamit guddi yooyu ci weeru koor tamit eh, yu mujj yooyu waaye loolu taxoon nañ ci mu ne muttafaqun alayhi imam al hafiz al bukhari na ko noon al imam muslim rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo léegi laaj bu njëkk mooy est ñoom donga ko solo ñu ne déedéet seen sëriñ euh, al imaamu Ahmad jiitu woon na leen ci naka noon solo na ko seen mbokk taalibe di al imaamu Abu Dawud naka noon al imaamu Ibnu Maaja al Qazwiniyu rahmatullahi ala al jamii al imaamu al Buxaari rahimahullahu ko indi li nga xam ne mooy euh, abwaabul i'tikaaf baabul i'tikaafi fil ashril awaaxir moo mooy bi ñu waxoon bi passé ci masala baabul i'tikaafi fil ashril awaaxir wal i'tikaafi fil masaajidi kulliha li qawlihi ta'aala wala tubaashiruhunna wa antum aakifuuna fil masaajidi tilka huduudullaah tilka huduudullaah falaa taqrabuuhaa li yubayyinu allahu ayatihi linnaasi la'allahum yattaquun nii def la tudde buntu baabul i'tikaafi buntu i'tikaaf fil ashril awaaxir ci fukki fan yi nga xam ne ñooy yu mujj yi mooy ci ramadan la la jublu wala i'tikaafu te i'tikaaf nag fil masaajidi mooy bu baabul i'tikaafi di wane al fil masaajidi bid'a ci jàkk yëpp waxoon nañ la loolu mooy li gën a lëng insha allah ba mu des jàkk ji nga xam ne dañ naan jigéen gi wala góor gi moo ko defal këram loolu waxoon nañ la lenn ci maalikee yi loolu du maalikee yi ba lenn ci maalikee yi ñoo doon wax loolu tamit ne loolu comme xanafiya yi comme al imam Abu Hanifa mu ne bu dee jigéen bi loolu mën na ko bu dee maalikee yi am ci ñoom ñu ne waaye comme que naafila la surtout i'tikaaf nga am naafila loolu mën na koo def ci jàkkaay këram mooy bi nga xam ne moom lay def musalla gi muy jullee ci biir këram waaye loolu noonu ginu dëgër moo tax bépp jigéen boom am dafa nizar intikaaf de toute façon il est elle est obligée dem ci jàkk ji waaw loolu elle est obligée parce que xaaye euh, bi euh, euh, wala tubashiruhunna bul jo bu leen jonjoog ñoom seen soxna yoo antum fekk yéen aakifuuna yéen a ngi def intikaaf fil masaajid di ci jàkk yi voilà ba ni mu jeexee ah foofu nag la indi hadis bi mu njëkk indi <coughs> mooy hadis bii <coughs> mu ne haddathana is te benn bërëb kese la ko indi ci Sahih imam al-Bukhari mu ne haddathana Isma'il ibn Abdillah mu ne nettali ñu sunu sëriñ di Isma'il ibn Abdillah muy Isma'il ibn Abdillah ibn Abdillah ibn Uways ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi <coughs> imaamu Malik nijaayam la doon ndax seeru euh, euh, imaam Malik moo doon yaayam rahmatullahi alayhi al-Asbahi al-Madani rahimahullahu ta'ala gane àddina 139 génn àddina 226 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathani ibnu wahb bi nag jëlewul ci nijaayam di sëriñam bu mag bi waaye mu ko jële ci koo xam ne mbokku taalibeem la voilà mooy mbokku taalibeem la ibnu wahb ñoom ñaar ñëpp taalibe imaamu Maalik lañu voilà waaye neewul waay yow ah saa yi man moom di jële ci koo xam ne ñoo bokk ñoo bokk génération ba pare waaye ñoo bokk ay ay sëriñ yu bari non loolu man moom saa yi loolu da waar quoi déedéet loolu lii mooy xam-xam mooy riwaayatul aqran même bu nee ne ibnu Wahb ko magoon moom cent trente-neuf la juddu moom Ismaïl waaye ibnu Wahb moom euh, cent vingt-cinq mooy année bi al imam az-Zuhri génn àddina rahimahullah ci la gane àddina wala te euh, voilà mais ay bokk taalibe lañ woon ndax ñoom ñëpp ay taalibe imaamu Maalik lañ woon te ñu yu bari bokk nañ ko waaye fii euh, mooy loolu loolu lu am am solo la quoi même bu dee ci wàllu tabaqaat moo ko Ismaïl ci tabaqaat dix la bokk waaye bokk naa moom ay sëriñ ñu bari imaam Ibn Wahb tabaqa euh, neuvième tabaqa bi euh, wallahu taala alam kon mu ne Ismaïl ibn Abdillah ah ah ah ibn Abi Uways moo siiwe Ismaïl ibn Abi Uways mu ne qaala mu ne haddathani nettali na ma man dong laa wax ibnu Wahb bi Abdallah ibnu Wahb ibnu Muslim al-Qurashi al-Fihri mawla Abu Muhammad al-Misri al-Faqih abu dëkkoon Misr waaye mooy taalibe Maliki la Maliki la bu mag a mag bokk ci kàngamu euh, mazhabu Maliki rahmatullah alayhi an Yunus mu jël ko ci Yunus ibn Yazid ibn Abi Najjad al ayliyu ma ah, al umawiyu mawlaahumul ayli rahmatullahi alayhi génn àddina li nga xam ne mooy cent cinquante am na wuute nag ci wax jooje rahmatullahi yaani ah, ibnu Wahb moom ci la gaañu cent quatre-vingt-dix-sept voilà ah, an Yunus kon an Naafi an Yunus jële mu ne an kene Naafi mawla Abdullah ibn Umar al-Qurashi Abu Abdillah al-Madani al-faqih nga xam ne am na nañu ne Naysaburi aslu la am ñu ne déedéet am na ñu ne Nisaabuur euh, ci bulaadi Xuraasaan fala cosaanoo am ñu ne déedéet ci maghribi la voilà mooy ma Maroc mooy buñ la nee maghribi nag mooy l'Afrique du Nord foofu lu jóge Abdullah Naafi' foofoo cosaanam am ñu ne bukk beneen côté bi la Abdullah wallahu taala alam génn àddina li nga xam ne mooy sa seize ci li gën a siiw rahma am ne wute nag rahma doon buñ la nee li gën a siiw rek mooy am na yeneen wax rahmatullah alay a ne an na nafian kon axbarahu moo ko xabaare an Abdillah ibn Umar bi Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al Abu Abdirrahman al-Adawi al-Makki al-Madani génn àddina li nga xam ne mooy la soixante-treize waaye am annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya'takifu al-ashara al-awaakhira min ramadaan kaana al-imaamu abul husayni muslim ibnul hajjaaji rahmatullah alayhi moom ñaari version la ci yéen di dajale leen muy hadis 11 71 muy 1171 mu ne kitaabul i'tikaaf buntu bi leen surah yi def baabu i'tikaaf al-ashr al-awaaxir min Ramadan mu ne Muhammad dañuy gis ñaar yëpp après parce que après kii euh, Naafi' dina am benn mbir moo xamante ne euh, dina ko euh, dina ko fi wax voilà kon mu ne Muhammad ibn Mihran mu ne ne ar-Razi mu ne nettal nañu suñu sëriñ moom imaamu Muslim Abul Husayn Muhammad ibn Mihran mooy al-Jamal Abu al-Jamal Abu Ja'far ar-Razi rahmatullah alayhi génn àddina la 239 rahmatullah alayhi qala mun haddathana Hatim ibn Isma'il mu nekk ñu nettale mooy Hatim ibn Isma'il de Hatim ibn Isma'il al-Madaniyu rahimahullah mawla euh, al-Harisiyu euh, mawlahum al-Kufi rahmatullahi alayhi génn àddina 186 rahmatullahi alayhi an Musa ibn Uqba mu jële ko ci imaamu bokk ci imaamu ñi nga xam ne mooy ahlul maghazi moom nii moo gën a dëgër sax imaam ibn Ishaq ci wàllu riwaaya muy imaam Musa ibn Uqba ibn Abi Ayyash al-Qurashiyu al-Asadiyu Abu Muhammad euh, Euh, euh, rahimahullahu taala nga xamante ne moom la imaamu Malik naan man araada al-maghaazi fa alayka bi wa alayhi fa alayhi bi maghaazi Muusaa ibn Uqba fa innahu kaana thiqa waaw fa innahu thiqa voilà imaam ah, euh, Malik ibn Anas da doon wax ne rahimahullah képp koo xam ne bëgg ngaa jàng siira yonent bi alayhi salaam ay xareem yeeg yooyu maa ngi lay dénk maghaazi Muusaa ibn Uqba bi moom lañ naan ibn Uqba rek boo déggee naan ibn Uqba wa qaala ibn Uqba moom nii lañ ci jublu waqaala qaala ibnu Uqba moom lañ ci jublu moom lañ ci jublu eh, eh, rahimahullah ma imaam Ahmad it doon wax wax ne ndax moom ku wóor la waaye waaye ki nga xamante ne nii mooy al imaamu eh, Ahmad it da doon wax lu mel noonu naan fa innahu kaana thiqa moom mu ngi génn àddina li nga xam ne mooy cent quarante et am na nag ñu wax sax cent trente cinq waaye amaana bu njëkk bi moo gën a dëgër am na tax ñu ne cent quarante deux rahmatullahi alayhi moom al imam Muusaa ibn Uqba imamu ahlil maghazi rahmatullahi alayhi an Naafi'in mu jël ko ci Naafi' min gi sankaan ibn Umar radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana ya'takifu fil ashril awaakhir min ramadaan kon mu ngi nii imaam muslim nii la ko indee fii waaye imaam muslim bi mu ci tegee après mu tekki wa haddathani abu tahiri mu ne wa haddathani nettali na ma abu tahiri mu ne nettali na ki nga xamante ne ni mooy zuma sëriñ di suma sëriñ di Abu Tahiri Ahmad ibn Amr ibn Abdillah ibn Amr ibn Sarh al-Qurashi al-Umawi Abu Tahiri al-Misri gane addina 170 génn addina 250 rahmatullahi alayhi qaala axbarana ibn Wahb mu ne nettali nañ ibn Wahb gis nañ ko sànq càllale waa misrango qaala mu ne axbarani Yunus ibn Yazid mooy al-Ayli mi gisoon sànq ibn Abi Najjad moom it ma eh, waaw foofu moom moom nag Ayli la woon rahmatullahi alayhi hmm, kon moom eh, ñii nekk ñoo xamante ne nii eh, moom moom ku taqoo ak moom la tamit ibn Wahb rahmatullahi alayhi ku taqoo woon ak ki nga xam ne mooy Yunus mi rahmatullahi alayhi anna naafi'an haddathahu an abdillahi ibni umar radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana ya'takifu al-ashra al-awaakhira min ramadan qaala naafi' wa qad araani abdullahi radiyallahu anhu al-makaana alladhi kaana ya'takifu fiihi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min al-masjidi voilà mu ne fii da cee yokk bi mu waxee mu ne waqad arani te wan na ma abdullah man nafi sama sëriñ bi sama njaatigi bi ni abdallah ibn umar almakaana bërëb alladi bi nga xam ne kaana nekkoon na ya'takifu fiihi doon fa i'tikaaf rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nawal li min al ci fi nga xamante ne mooy jàkka ji allahu akbar ah akbar eh, te bërëb boobu nag li muy gën a niru parce que imam nu Maaja wax nañ la soloo na ko euh, dafa am loo xamante ne ni euh, daf ko yokk parce que <laughs> euh, da bi mu indee xadis bi da ci teg beneen xadis moom al imam ibnu Maaja al Qazwini kitaabu siyaami baabun fil mu'takif fil mu'takaf yal fil mu'takifi yalzamu makaanan min al masjid voilà fi la indi xadis bii nii ñu nekk ndax xadis bii la ci indi après mu teg ki mu indi ci beneen boo xamante ne nii dana xaddasanaa Muhammad ibn Yahya mu ne xaddasanaa nettali na Muhammad ibn Yahya gis nañ ko fan yee az-Zuhaliyu al-Haafizu an-Naysaabuuriyu te imaam at jële woon ci moom xadis boobu jëleñ ci taxawoon Eh, ba ñeen ñi naan eh, ba ba kii doon wax eh, ñaan yenn riwaaye yi jaar ci Shu'ba Shu'ba kii boog imaam Muslim yoo xamante ne nii Muhammad ibn Yahla lay jaar ba al Cheikh al éthiopie na man loolu jàpp ma ne loolu dëgg na parce que imaam Muslim dafa ki dafa moom ak imaamul Bukhari yi ñoom ñaar ñëpp jëlu mooy jëndiwul kenn xadiisam ci Sahih bi ndax problème boobu la mooy Muhammad ibn Yahya moom ibn Abdillah ibn Khalid ibn Faris ibn Zuwayb az-Zuhli mawlaahum Abu Abdillah an-Naysaburi al-Hafiz gane àddina 172 génn àddina 258 voilà moom moo magoon Imaamul Bukhari sëriñam la woon Imaamul Bukhari ci Sahih bi leen de ay sëriñam ay kiiwam ay sax ay euh, euh, kiiwam euh, hadiisam waxoon nañ la moom ci moom la problème imaamul Buxaari yi ba jóge woon moom ne bilaadu Xuraasaan rahimahullah ba imaam Muslim daal di jël lépp loo xam ne jàngoon na ko ci moom yëpp ko yëpp ko ci ay mbaam ay gilim wonoo ay mbaam daal di koy indil joxat ko ko ay këyit eh, joxaat ko ko dem yoonam <laughs> Muhammad ibn Yahya <laughs> rahimahullahu taala qaala mu ne haddathana moom tuutee des mu nekkoon kur eh, sëriñu waa kutubu sitta voilà moom tuutee des mu ci mais bokku ci voilà <laughs> gis nga ne ñoom imaam Abu Da euh, euh, imaam euh, Muslim moom andilu ko dara te pourtant jëlee na ci moom imaamul Bukhari day jëlee ci moom imaam at-Tirmidhi gis nañ ko imaam nu Maaja gis nga nii mu ne qaala mu ne haddathana kon Yahya haddathana Muhammad ibn Yahya qaala mu ne haddathana Nu'aym ibn Hammad mu ne nettali nañu suñu sëriñ bi Nu'aym ibn Hammad di Nu'aym ibn Hammad ibn Muawiya ibn al-Harith ibn Hammam ibn Salama ibn Malik al-Khuza'i rahimahullahu ta'ala Hmm? abu abdillah almarwaziyu almisriyu eh, rahimahullahu taala alfaridu génn àddina la deux cent vingt six non vingt sept am nañu ne deux cent am ñu ne hmm? lu tax nag ñu naan alfaridu dafa aayoon ci ilmul faraa'id <laughs> waaw <laughs> waaw hein la quoi <laughs> hein ku xamoon mais nag saduq la yuxti'u kasiran daa bari woon nag lu mu doon juum la imaam ah, ah, al-Hafiz Ibn Hajar Taqrib at-Tahdhib wax ne faqihun aarifun bil fara'id moo tax ñu koy wax naan ko al-farid voilà waa ji ak ay li nga ne mooy eh, li jëm ci wàllu miraas <laughs> kon nag moom ah, mu ne mu ne mu ne eh, eh, mu ta'ala qaala mu ne haddathana ibnu al-Mubaarak mu ne nettali nañu ibnu al-Mubaarak di Abdallah ibnu al-Mubaarak <coughs> ibnu Waadih ah, moom ma yàgg wax ibnu Waddah xaw ma ndax tout le temps maanaam ibnu Waddah ma ko doon wax ibnu Waadih al-Hanzali at-Tamimi mawlaahum rahimahullahu ta'ala gane addina 118 génn addina 181 am ñu ne am na nag ñoo xamante ne dañ ne non année bi imaam Maalik génn génnaat la génn addina voilà mooy gis nga moom aw fanam taxu ko woon a gudd noonu. voilà euh, parce que quand même euh, euh, bu juddee cent dix-huit génn àddina cent quatre-vingt-un wala cent soixante-dix-neuf mooy kooku imaginer imam Malik mi nga xam ne moom quatre-vingt-quatorze la gane àddina génn àddina cent soixante-dix-neuf gis nga kon liñ ko jiitoo woon ah ah da ngay jël dix-huit ans yokk ci six dix-huit dix-neuf vingt vingt vingt-deux vingt quatre ans la ko imam Malik maxe woon waaw waaw moo tax ci taalib imam Maalik la bokk bokk nañ tamit ay sëriñ muy al-Hanzali borom kitaabu zuhd mu màgg mi muy Abdallah ibn al-Mubarak siiw na Ndakaaru ak Sénégal rahmatullah alayhi an Isa ibn Umar ibn Muusa mu jële ci Isa ibn Umar ibn Muusa di Isa ibn Umar ibn Muusa ibn Ubaydillah ibn Ma'mar al-Qurashi at-Tamimi al-Madani al-Hijazi moom kañ la gane àddina kañ la génn àddina gisuma ko rahmatullah alayhi an Naafi'in mu jële ci Naafi' gis nañ ko sànq an ibn Umar radiyallahu anhuma an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu kaana idaa i'takafa turiha lahu firaashuhu aw yuuda'u lahu sariiruhu waraa'a ustuwaanati tawba mu ngoog voilà lii mooy wane kon yonent bi alayhi salaam fan lañ ko doon tegal xam nga riwaaya biñ génn te imaam Ibnu Maaja noonu la ko ëndee imam Muslim dane imam Nafi' dane waqad arani Abdullah ibn Umar al-makan alladhi kana ya'takifu fihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dane waqad arani te kat dëgg dëgg wan na ma ki nga xamante ne ni mooy Abdullah ibn Umar bërëb bi nga xam ne moom la yonent bay saat saam doon i'tikaafe wan na ma ko léegi hadis bii nag leeral mbir mi ibn Umar fii mu ne Nafi' ne ibn Umar nee na an nabi annahu kaana nekkoon na ida takafa turiha lahu firaasu dañ ko doon lalal li nga xamante ne mooy eh, eh, la la la lal toom ah bi nga xamante ne nii eh, mooy fi nga xam ne ci lay dalloo ginnaaw bu jullee naafila ak yooyu def ay azkaar ki muy def jaamu yàlla yi ah fi muy li muy tëdd dalloo ji aw wala boog mu ne yudaau lahu sariru dañ ko doon tegal lalam mooy loolu waraa ustuwaanatin tawba ca ginnaaw la nga xamante ne mooy poto boobu nga xam ne moom lañ la waxoon sànq euh, euh, muy ustuwaanato ustu ustu <laughs> ustuwaana <coughs> ustuwaanatu tawba voilà wax nañ la euh, sànq bi ujaala Euh, euh, lu tax ñu tudde ko noone euh, moom ustuwaanata tawba ci biir jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci la ne woon nga xam ne fu siiw la ci jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax li nga xam ne abu lubabata ah fala yeewoon boppam da Eh, ngeen foog tuubam daal boroom bi tuubalu ko noonu lay def ba borom bi daal di koy eh, tuubal eh? légi nag ci la borom bi wàcce ya ayyuha amanu la taxunu allaha wa rasul wa taxunu amanatikum wa antum ta'lamun hmm? kon nag mu ngi noonee mooy ba mu demee ci banu Qurayza quoi yeneen saa salaam ne ko demal xoolal ma seen xabaar bu dem wax ak ñoom boobu waxal ak ñoom demal wax ak ñoom hmm? mooy biñ leen embargo biñ leen wëree waa Banu Qurayza juif kaccoor yooyu nga xam ne bi xay ki eh, Xaybar ah, ñoom eh, eh, Huyay ibn Akhtab nekkoon ca biir ndax loolu la joxoon ki nga xamante ne mooy Ka'b ibn Asad nekkoon kilifaay waa Banu Qurayza joxoon ko parolam ne ko ah mu ne ko yow dil bii nga ma bëgg a def loo ginnaaw ba mu ko def loowee ba mu def fecc kóllëre ga ak yonent bi sallallahu alayhi waa mais yow léegi Quraysh nee nga ma Quraysh ngi ñëw Ghatafan araab yi ñu ngi def benn armée internationale boo xamante ne nag ngir ñëw jeexal Seydina Muhammad ak l'islam sallallahu alayhi waa léegi yow bu dil bi échoué nag bu dee ne yow waa Quraysh dañoo far ñibbi wala affaire bi amul mu ne bu bu lool amul man dinaa ñëw dugg ci sa biir tata bi ak yow ba lépp loola dal dina ma dal moom xëyoon na léegi nag biñ leen kiiwee nag bi leen yoneen saa salaam nag ambar kii daal di leen wër ndombo waaw gaa yi xam ne encercler leen ah yahuud yi xam ne sonn nañ lool nag ñu ne yoneen saa salaam na yónni kenn ñu waxtaan ak moom quoi yoneen saa salaam yónni Seydina Abu Lubaaba waaw nee na bu ko defee ki ngay yónni bu ñëwee ñu wax ak moom daal laaj ko xalaatam eh, lan la ñuy xelal ñu def ko eh, li gën quoi. léegi nag ci lañ laaj woon naa Seydina lu baaba mu ne man li ma gis mooy yéen yahuud yi ngeen wàcc ci àtte bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ah. après mu def leen kii si ne àtte boobu mooy jaar jël loxo jaaral ko ci put gi mooy yéen dañ leen di faat yéen ñëpp après nag loolu nag la daal di euh, rëccu woon nag daal di dem ne loolu moom yi war naa yàlla ak yonentam sallallahu alayhi wasallam voilà daal di jóge foofu la dem nag. demul ci yonent saa mu dem ci jàkka ja daal di takk boppam foofu foofule looloo tax ñu koy woowe ustuwaan ak taw taw taw baa waaw yonent saa salaam bi mu ko jotee moo ne ah bu ñëwoon de daal di ñaan yàlla mu jéggal ko kononte kon eh, eh, doon nañ ko ñaanal yàlla yàlla mu jéggal ko waaye comme que dem na fee nag ngir nee na boroomam kese moo ko ba boroomam di ko jéggal a ah, kon nag boroom bi moo gën a yey ci loolu waaw waaw dafa newoon nag doon wor bëccëg yi bëccëg doon yor bëccëg yi guddi yi lekk la doon lekk waaw di jooy di tuub di dellu ci boroomam tabaraka wa taala ba ni nga xamante ne nii ci la ko euh, borom bi di nangula ak tuubam quoi waaw mooy bi tuubam wàccee ci guddi gi yaay ummu salama ne leen saa salam fekk néegam la yaay yonent ba lay saar saam ne woon yaa Ummu Salama dafa kontaan ba ne yeneen saa salaam doo ma jox ma ndigal ma dem wax ko <laughs> waaw <laughs> mu ne ko di ko def <laughs> mu ne ko waaw waaw rek mu génne boppam ne yaa Aba Lubaaba abshir qad taaba Allahu waaw yaa Abu Lubaaba bëggal yàlla daal dina yooyu nangul delloosi na nangu na sa tuub Allahu akbar jullit ñépp daal di jóg kay daal di tekki kiiwam ko kontaan ah moo biñ koy tekki <laughs> mu ne déedéet yoneen saa salaam moo may tekki yoneen saa salaam ñëw na ko yaa abu yaa aba lubaaba qad taaba alayka tawbatan law wulidta min ummika yawmaka hada la kafaak allah borom bi daal dina lay nangul surtout boo xamante ne nii eh, boo juddu woon ci sa tey loolu tuub googu rek doyoon na pour yow ngir nga mucc allahu akbar